boo xam ne kon moom la yooyu yëpp yonent way sa sa waxoon na leen ko waxuñu la fi sànq bi mu ne Seydina Ali li mu na ko fàttalikul ba ñu yonent bay sa sa waxee ne ana lan ngay demee yow yow yow yow Zubayr yow Ibn Safiya bés bi nga xam ne moom ngay eh, xarek Ali te yaa koy tooñ bu boobaa mooy moom ndax la mu gis gis ba mu gise ba mu gis moom moo jaar yoon tekkiwul ne moom gisam c'était totalement faux non waaye ci gënoon a daj dëgg gën a jege dëgg mooy Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi radiyallahu anhu wa arda am na nag ñeneen ci saxaaba yoo xam ne yooyu yëpp ñoom dañ cee newul ku mel ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moom moom yooyu yëpp it na yooyu yëpp dafa toog moom faala moom moom dan du bokk ci lépp loo xamante ne nii deret la diggante jullit ñi moom yoonam new ci mooy lan yoonam new ci mooy lan mooy du ci laale du jàppale kii du jàppale kii naka noonu Abu Bakr wala al afna ahnaf euh, euh, euh, kii nee na al kii kii nee na keroog bi oh al ahnaf nee na damaa damaa dem di jàppale ji bëgg a jàppale Seydina Ali ibn Abi Talib ma dajeek radiyallahu anhu ma dajeek ki nga xamante ne mooy Abu Bakra mu ne ma foo jëm moo moo dikkal sax ne ma foo jëm ma ne damay dem ngir jàppale eh, ki nga xam ne mooy eh, kii wu yonent bi sallallahu alayhi muy Seydina Ali radiyallahu anhu waaw nee na mu ne ma bul dem waaw yowal Ahnaf ibn Qays bul dem fen ndax man dégg naa yonent ma ne saa saa ne bu ñaari way ngëm yàlla way jullit dajee ci seeni jàkka ida tawajaha al muslimaani bi sayfayhima fa kilahuma min ahli naar waaw bul dem fen man abu bakra radiyallahu taala an yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo bu ñaari way yàlla yi dajee ci seen ku nekk yor sa ngànnaay ngir faat sa morom ñoom ñaar ñépp safara lañ jëm ci waa safar lañ bokk kon bu ko def mu ne looloo tax bokkuma ci ma dem toogal waaw mooy Seydina Abu Bakar Bakra ñoom Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ñoom ñoom dañu jàppoon ne yooyu yépp dañ cee isolé waaw war a Seydina Abdullah ibn naan man moom képp ku ma ne hayya ala salaamu wuyu la waaye ku ma ne hayya ala qitaalin ñu bañ <laughs> waaw <laughs> waaw te am na ci salaf sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas ahadul ashara al mubashirina bil janna waaw ndax ñoom hadith yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam di wax comme bu Seydina Abu Bakr bii ak tamit bi nga xam ne moom la doon wax ne fi fi bu fitna amee ki nga xam ne moo toog moo ko moo ca gën kay nelaw moo gën ki toog ka toog moo gën ki taxaw ki taxaw moo gën ka cay dox ainsi de suite ñoom yooyu xadiis yu mel noonu lañ jàpp ne kon nag du ñoom loolu la ñuy def waaw waaw nekk ci seeni xanam ci seeni kii eh, eh, eh, daal lu xew ñoom yooyu ñu bañ ciy dugg léegi nag ci ñoom seen biir léegi mu ne waa léegi yéen ñoo ñu toog bu leen gaa yi songu seen nu ngeen di def ñenn ñi ne du duñu def dañuy dagg waxuñu la ñuy toog rek mais dañuy damm ndax yu rek may saasam yooyu ay xadiis la yum ne bu fitnooy amee jëlal sa jaasi nga damm ko ta jël nga toog waaw dammal mooy ngir nga bañ cee bokk am ñu ne noonu lañuy def ku dal suñu kaw boo dalee suñu kaw ah yaa ñu tooñ waaw boo ñu faatee yow de jël nga bakkanu ñoo xamante ne waroo lu ñu woon a jël te bu di nga ko layoog sa boroom am ñeneen ñu ne non dañuy toog waaye képp ku ñu nar a dal suñu kaw ñu fay tax yeneen bay saa bañ ko ne ah nit ki day ñëw ne bëgg a jël suñu alal mu ne bu ko jël sama alal bu ko jox mu ne ko mais xool bu xarek man mu ne nga xarek moom mu ne waa léegi bu ma faatee mu ne ko bu la faatee moom dem safara boo ko faatee boo ko faatee moom mu dem safara bu dee yow la faat yow shahid na loolu la yonente bàyyi sa sa wax yooyu moo tax gis nga hadith ku ci loolu waaw kon nga gis ñetti kuréel la jàppale Seydina Ali ibn Abi Talib ñii jàppale ñoom Seydina Zubayr Sayyidatu Aïsha ak Seydina Ali ak Seydina Talha bopp ñeneen ñi moom neutre ci affaire yi toog fee ñoom loolu laalewu duñ ci laale lépp lu jëm waaw bu dee jihaad ak yéeféer yi ñoom pare nañ ngir dem xare ji waaye bu dee biir jullit ñi seen ñoom ñoom loolu duñ ci dugg ndax du ñu laal deretu koo xamante ne way ngëm yàlla la kon li gis ne ku ñu nekk rek am nga dëgg ci côté coin bi ñu lay gise waaw waaye ki ginoon a daj dëgg mooy Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib Abu Turab waaw radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi kon lii ci gàttal mooy yow mooy xareb jamal nii la demee waaw waaw jamal nii la demee mooy voilà ñi nga xamante ne nii jàmm amoon arrangé wu leen ñëw ci ku xeex bi xare bi am léegi nag ku nekk ci yaari côté yi foog ne la la sa la la sa borom waxoon mooy dalaa woon mooy jàppul lam ne woon jàmm ko tax a jóg ko lool nga jàpp ne moom da amaana dëgguwul sa lam doon wax waaw alors que ñi ko sooke mooy ñi nga xam ne jàmm bu amoon bu leen arrangé waaw loolu nag dafa bari fitna yoo xam ne day am am na ñoo xam ne jàmm di am arrangé wu leen waaw <laughs> walla iyaazu billaah yooyu moom ay sayaatin dëgg lañu waaw mooy jàmm am arrangé leen ñoom tout temps il faut ay rey di am xare di am guerre di am ñoo parce ci noonu ñoom ci la seen lépp ñoom jàpp nañu seen lépp ci lay mën a doxe waaw gis nga turbulence yi am que sur le plan politique sur le plan nangam am na ñoo xam ne c'est ça leur leur gagne-pain waaw loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy dundee foo leen gis ay chauffeur de salle de troupe waaye ak tamit de de internet et de et de WhatsApp et de nangam ak nangam ca réseau yi ñoom nay jaf rek waaw naan ça brûle le taal tak tak waaw am na ñoo xam ne ay batailleur lañ. waaw ay vatanguère lañu xooluñu ci est-ce que euh, laa yarqubuna fi fi fi dami gaay illan wala zimma seen yoon nawu ci waaw ñoom na jaf rek waaw mais yaayoo xam ne dañuy fexe mu jaf jàpp ne bu jool jafee bañ jële ci diw buñ fi tegee diw mooy tane ñu tegaat ci diw moom nga demaat quelques années nga gis moom moo naan na jafaat mooy ñu nar koo toppe noonu dund gi manu la manu la manu la nekk ci noonu waaw kon nag wal iyaazu billah <laughs> léegi kon mu ngi noonu kon nag loolu la naan eh, ci gàttal lamma waqafa Zubayru yawmal jamal kon léegi way ci gàttal eh, eh, révisité nañu yawmal jamal wallahu ta'ala a'lam mu ne kon bi nga xam ne ci lañ taxaw mooy nekk ku ne kuréel bi taxaw ne waa kuréelu Seydina Talha Seydina Zubayr Sayyidatu Aisha Seydina Ali radiyallahu anhu ñu taxawee ne ñu ne bés boobu lay wax waaw bu ne yow ma nag du bee mooy xare ndax après xare la far waaw waaw léegi boo koy nettali moo tax da premier fitna bu rëy xare boo xam ne diggante way ngëm yàlla yi e, e, e, la xew wal waaw léegi nag nga gis ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ci ginnaaw ñenn ñi euh, euh, non seulement dañoo ñàkkub yar ñàkk teggin ñàkk xam ba pare nekk ñoo xam ne dañoo arrogant ba pare nekk ñoo xam ne jàpp ne fii mu ne ñoo gën a xam ñëpp wal iyaadu billah te ay safaha lañ ay nit lañ ñoo xam nañu ñu defe di dugg ci xaq ñoo xamante ne nii diine ji nga yor bu dul woon ñëw yow doo ci jot waaw di leen wax lu nekk parte que jàppale nga benn kuréel jàppale jàpp ne yow sayyidatu Aïsha sayyidna Zubayr sayyidna Talha ñoo nekk ci dëgg yow bu dee noonu nga ko jàpp tax ngay dugg ci xàqul sayyidna Ali ibn Abi Talib mi nga xamante ne nii mos bokk na ci ñi nga xam ne bu dul woon ak ñoom yow waxuma la yow de mais sam réew dëkk ba nga jóge lépp kenn du xoox laa ilaha illa allah <laughs> waaw waaw waxuma la say maam kese ña ngeen di tiitaroo rek bu dul woon moom wallahi kenn du fa wax laa ilaha illallah moom bokk na ci ñooñu yàlla def ne loolu ci ñoom la jaar ngay dugg ci kooku waaw nga xamante ne yeneen tubaab saa saam nee na kenn du ko sopp lu dul ko gëm yàlla kenn du ko bañ ko dul munaafiq allahu akbar wal iyaadu billah moo tax euh, kii euh, nu mu tudd euh, le le le le le sectarisme aveugle baaxut wal iyaadu billah waaye yow itam jàpp naa ne daal amirul mu'minin wa rabi'ul khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin wal husayn ali ibn abi talib abu turab moo ne ci digg tax ngay dugg xaq ñoo xamante ne li ñu wax ci sayyidina ali kese am ci ñoom bu dul woon ñoom yow sa ngox ba nga dëkk continent ba nga dëkk rek kenn du wax laa ilaa illa allah <laughs> waaw waaw waaw nga bokk ci benn kuréel yi di dugg ña nga xam ne ñoom dañoo téye woon seen loxo ku mel ni ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas naan ay ñooñ ay koloboo lañu ay nàngam walla iyaazu billaah ay nit lañ ñoo xam ne voilà bi ay yu ñàkk teggin nga koy wax ci loo xam ne xaq ñoo xam ne li ñu wax ci ñaari kuréel yi kefee ci yem waaw bu dul woon moom borom bi boole na ko ci ñi nga xam ne bu dul woon ñoom waxuma la yow waxuma la say baay say sëriñ ñi ngay bàkkoo kenn du ci wax laa ilaaha illallaah ñoom ñëpp ay yéefar la ñuy ah ah le Seydina euh, Abdallah euh, ki Umar ibn Abdul Aziz waxoon ne ñun daal deret la joo xam ne suñuy jaas yi set na ci lan moo tee ba suñuy làmmiñ du ci set waaw loolu moo tax waa ahlu sunnati wal jamaa radiyallahu anhum naan xew-xew yu mel nii ñun dañ ciy maanu duñ ci nekk di xuus moo tax sax duñ bëgg sax nit ñi di ci waxtaan lu bari parce que safaxe yi dañoo bari te iblis da ci jaar di yëgati la nga xam ne ak yàqu-yàqu ci biir xolu ñi nga xam ne ay gëm yàlla lañ waaw waaye nag dañoo nekk jamono joo xam ne gis nga boo leeralul waxoon nañ ko ci siira yenn yi boo ci leeralul moo taxoon mu ñu yàggoon ci ay kii xisatu euh, tarjama sayyidina Usmaana radiyallahu ta'ala anhu ak yenn yi nga xamante ne gaa yi dañuy kàcc te kàcc yooyu mu ngi ci téere yi siira yi ak taarix mu ngi ci ay kàcc yu fees tal waaye ña ko doon indi ñoom dajalee leen taxoon a jóg nekkuñu fi woon di trier lii wër naam wérul waaye képp ku yeewu te xam dara ci diine wa di nga xam li ci jubut li ci jubul waaye ñu ñëw ci seen gannaaw waaw te laa yuhsinuna as-sibaha manuñoo naage bëgg a dugg ci géeju ñoo xamante ne nii waxuma la seen géej de ñoom seen seen seen seen seen ramifié seen kii confluent kese waaw mooy seen géej seen géej ñoom bu jàddee fenn fa mu tooyal mu nekkum mbalka rek yow manoo faa naage boo fa duggee lap nga bàyyi fi loolu confluent bi boo fa duggee lap nga bàyyi ko fa dem ci géej gi nag naan dañ fay jéema dugg te laa tox sinu sibaaxa tamanoo féey yaa alak sa bopp yaa alak sa bopp ñooñu nag ñoo bari ci suñu réew yi fépp ci monde bi mu nekk nit ñu réew di woote wu naan diine di wax waaw foo leen fekk nag ñu ni jaay ne ñoo gën a xam ñépp waaw te seen seen seen xam-xam weesuwul seen tuñ yooyu du xam-xamu tus waaw ba pare nag jàpp naan c'est comme ça di jël lenn jullit ñi di jël seen xol yi di ko féewale ci ay mbooloo mu jullit ñu nekk ay noon entre temps noon bi nga xam ne moom bu déclaré la bu l'islam bi moom moom sax lañ gën a neexool ñoo xam ne ñoom ñoo bokk di wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wal iyaazu billah kon nag eh, eh, eh, walillahi alhamdu wal minna yaa fay kon ñu avancé ah kon nag mu ngi noonu rek mu ngi xawoon nag ci jumaadal ula jàpp jumaadal axira añ ah, ci l'an trente-six fanweer eh, lu at ak juróom benn ndax Seydina Usmaan ñu ko faat ci fin wu trente-cinq waaw muy eh, la fanweer juróom après ci la xew-xew bi am suite boobu ah, nga xamante ne la Seydina Xudayfa waxoon radiyallahu anhu moo ci am ah, faat nañ Seydina Usmaan léegi nag problème mooy gaa <laughs> ci la problème yi tàmbalee ba ilaa yawmi diin aw kama qaala ibnu al-Yamaan radiyallahu anhuma kon Seydina Abdallah ibn Zubayr kon lool euh, lañu waroon a taxaw tuuti ngir tamit ñu xam baat yi ñuy wax nga xam lu lu ko waraloon mu ne kon lamma waqafa Zubayr yawmal jamal bi nga xam ne ci la taxaw foofule ca place boo bële ca al jamal mooy ca wax nañ la jamal lu tax giléem ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha taxawoon yéegoon waroon te Seydina Ya'la ibn Umayya moom i saxaaba la woon radiyallahu ta'ala anhu jëndoon tax ñu ko doon tuddee li nga xamante ne mooy yawmal janaali mu ne daani biñ nee ci mbooloo mi noonu daani man Abdallah daani damaa sama baay mu Zubayr radiyallahu anhuma fa qumtu ila janbi nee na ma ñëw taxaw ci wetam dañoo waroon nag fa qaala mu ne ma yaa bunayya e yow sama ndoom innahu la yuqtalu al yawma illa zalimun aw mazlum waaw mu ne ko tey yow sama doom yëgal ya Abdallah waaw tey yii de gis nga fii nii ñii commencé di xare nii di di rayante nii la yuqtalu di ñu faat al yawma tey illa lu dul zalim koo xam ne tooñkat la waaw mooy beneen côté bi day jàpp ne kee moo ko tooñ waaw côté bu nekk jàpp ne kee muy xareel moo ko tooñ aw mazlum wala koo xam ne dañ koo tooñ loolu kese fi am waaw ku ci nekk jàpp nga ne li nga yaa yor dëgg kon nag ci nekk sa kanam moom moo la tooñ yorul dëgg waaw mana al imam ibn tin rahimahullah mu ne maanaam mooy këni laa yuqtalu yawma illaa zaalimun aw mazluum mu ne innahum imma saxaabi fa mutaawwil fa mutaawwil fa huwa bu dee ci mbooloo ñu newoon saxaaba ñun ñëpp ci yemoon mutaawwil ku nekk da ngaa ci lu yonent ba lay saab wax lu la def te am na ci habilitation mat na kooku bu faatoo dañ ko moom mazlum la mu ne wa imma ghayru sahabi qatil li ajli dunya fa huwa zalim képpteen ku dut sahaaba moom boo xam ne faat nañ la te yow bañ lay faat nekkul na yow da mel ni ñoom ne ah man kat say na laa àndal parce que li mu gis mbir yi doy na ma te doy na ma imam wala keneen ci bokk fee na man de ni Seydina Zubayr gis mbir yi wala Seydina Talha wa Sayyidatu Aisha radiyallahu anhum ni ñu ko gis laa jàpp te doy ku melul noonu rek àddina taxoon mooy ña nga xam ne ñoo indi xare ba ndax jàppoon nañ ne é eh, bu jàmm amee ñun ñi faat Usman nañu rey mu ne waaw kay ñooñu nag ñooñu ñooy ñi nga xam ne zalim mooy ku mel noonu ci ñoom tooñkat la waaw kon nag mu ngi noonu ndax Seyna Zubayr dafa jàppoon ne dañ koo tooñ parce que li ñuy def nekkul dara lu dul ne day ñëw di laaj deretu koo xamante ne l'islam ne sharia ne nañ laaj deretam waaw kon lan moo tax ñu war ko koo tere hein waaw kon nag mu ngi noonu <clears throat> léegi nag mais sentir ni ne moom fii nii fi la àppam yépp mu ne wa inni hein waaye man laa uraani illa sa uqtalu al yawma madluma waaye nag man ñii nee naa la tey du ñu fi faat kurul ku tooñ ku faat moom mënoo génn ci ku ñu faat soit nga nekk koo xam ne dañ laa tooñ wala da ngaa tooñ mu ne Kanta man gis naa ne te jartu naa te am naa loo xam ne sibhu jege na yaqin këne dinañ ma faat tey mazluma mazluma ma nekk koo xam ne dañ maa tooñ waaw ndax moom loolu la bu dee sa interprétation jàpp nga ne jubul kay da ngay ànd ak keneen keneen mu jeex waaw te lii mooy laata ah ñuy waxtaan. ba Seydina Ali radiyallahu anhu ñu war a conclure euh, loolu léegi nag mu ne mu ne nag wa inna min akbari hammi ladayni mu ne nag li nga xamante ne nii nag mooy li nga sama préoccupation bi gën a màgg bi gën a rëy ci man li ma gën a yitteel mooy la day nii mooy sama det sama bor bi ma nar a bàyyi sama gannaaw doom sama abdallah loolu moo gën yitteel sa bàyyi waaw am Seydina Zubayr ndax mu ne moom xam na nañ dañ koo tooñ euh, dañ koo lay ndax bu dul loon ne dañ koo tooñ yonent naa saa saam dina ne bashir qatil ibn Safiyya bin naar ah <laughs> te Seydina Ali yana ko wax Seydina Ali ba ko waaji ñëwee di wax di bàkku naan ko rey naa euh, euh, Zubayr mu ne ko yow de tos na la ndax man ali dégg naa yonent bi alayhi salaam bi wax ne bashir bégalal qaatil ibn Safiyyata binnaar bégalal kii rey doomu Safiya xam nga moom Seydina Ali ay doomu ba am kii Ali bi Abu Taalib frère Safiya la ñoom ñaar ñëpp Abdul Muttalib leen jur Safiya bint Abdul Abu Taalib ku ci nekk ci ñoom ñaar kii jur Seydina Zubayr kii jur Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma mooy dafa jàpp ne dañ koo tooñ sinon yonent way saasaam lan la doon wax ne bëggalal ki faat doomu Safiya ci safara moo tax mu ne man gis naa ne lu dul ne man dañ may dañ may faat tooñ tey waaye nag li ma gën a préoccupé tey li ma gën a préoccupé tey xam nga mooy lan ah mooy hein sama det sama bor waaw waaw sama bor moom du rey ji nga xam ne moom la ko almal'un rafat mu nga Amr ibn Jurmuz waaw fat ko fa ñuy wax bi waadi sibaa te xuru wañ naan njaay àll yi yu gaynde yi waaw waaw du looloo ko préoccupé de ñii du dee moo leen tiital xanaa du ñoom la yonent ma ay saar yar te ku mu yar doy na waaye bor <laughs> te dinañ ñëw ci affaire bor ci téere bi nii waaw ñuy laaj yonent bi alayhi salaam waa ki shahid martyr bi moom ndax am na la dama koy téye moom ajjanaam mu ne waaw mu ne woowaat nit ana ki wax ki doon laaj sànk ma tontu ko mu ne ko ba mu des bor bor mën na koo téye ndax si Jibril moo ma ko xabaare léegi ñoom loolu la xam gravité wu bor ak ni ñu ko neenali ñun waxoon nañ ci fan ñoo xam ne dañ lay leb mais ba ñu la lebee li ñu mel ni affaire bi existé tout man nga nekk ak ñoom dix ans duñu ci wax yàbbi te fàttewuñu ko fàttewuñu ko mais boo mënul sax mais léeg-léeg dee wax waa ah fàttewu ma de loolu dafa baax au oh, minimum mu xam ne yaa ngi ci mais sa yoon new yow daal moom bu wax la ko sa doo wax te ba nga soxlaa yaa ñëw wax ko ko te lépp nga ko waxoon waxoo ko may ma waaw loo kon gravité wu bor ba moo tax nit ki bu faatoo même bu fi bàyyee ay doom yoo xam ne un an lañ am deux ans trois ans ay njaboot du sew kenn du leen séddale alalu seen bàyyi loolu génn nañ ci xàqu nit yi ci bor ba pare door xool est-ce que am wala duñu am bu doon falaa falaa la lu amul solo la sharia dina ko teg boobu ko boobu noonu dina ko teg boobu min ba'di wasiyatin yuusaa bihaa aw dayn lu tax alquran di wax lool bala ñooy séddale miraas xool ndax testament amoon na wasiya ndénkaane waaye bor moo jiitu wasiya ad-daynu qabla al-wasiya bor fay bor laata ñuy xool testament ba waa ji waxoon ne nañ ko ko joxeel ci alalam ndax lool dina wéy dinañ ko man wala déet bu ñaar yooyu yépp jàllee ci la ñuy nag xool nañ la ñuy séddale ñu nga xam ne ñoo fi ne kon bor dafa nekk lu graw moo tax mu ne ah, man de wa inna min akbari hammi waaw bokk na li ma gina li gina rëy li ma man la day nii mooy sama bor bi waaw ndax Seydina Zubayr radiyallahu anhu li taxoon mu bari bor lenn la ku ñëwoon doon ko dénk xaalis wala alal danaan ko man manuma la ko téyeel li ma lay wax mooy bàyyil mu nekk bor ci man dama la koy leb boo ma ko joxee dama la koy leb paa di la téyeel noonu saa boo ñëwee déet dama dama la koy leb te saxaaba yu bari moom lañ defoon ki nga xam ne mooy ki yor seen mbir gannaawam ku mel noonu Seydina Usmaan waaw ñëpp moom lañ defoon Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dañ ne woon ñoom ñëpp buñ fi génnee na leen Seydina Zubayr ah eh, kekk ki nga xam ne mooy seen gannaaw ki leen di toppatool seen mbir ki képp koo xam ne dafa ñëwoon doon ko ah doon ko dénk dara danaan la déet duma ko nangu de xanaa nga lebal ma ko waaw nekkuloon da koo soxla de ndax bu ko soxla woon dina de mais moom loolu la jàppaloon téyel nit dal danaan la déet man du ma ko téye de lebal ma ko bu ko defee man ci kaw noonu ci la sama xel di gën a dale kene maa ko moom waaye bor la bu ma la yoreel mais pas lu ma lay dénk lu ma lay téyel ndax lu ne mën na cee jot te bu boobaa delloo la ko na mu meloon bu ma ko manul loolu beneen problème la mais bu dee maa ko moom loolu lépp lu ci amati mana même bu dee ne fële yaay gaanaa mais lii moo gën a dal sama xel loolu moo tax ay borom bari woon waaw léegi nag léegi ñooñu war leen a delloo te léegi leen nga war a delloo mbir mi eh, comme que bor la ko ko defoon boo eh, ci te dafa wóoroon <laughs> comme saxaaba yëpp bi ñu wóoroon gars yi ñoom moom dañ ko doon dénk day door seen ñoom Seydina Usman Seydina eh, Abdullah ibn Mas'ud ñoo ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhu ah loolu lépp. foo ñëpp ñooñu yëpp mu jël ko def ko bor léegi ñoom ñëpp buñ soxlaa seen bor ñoom Seydina kii Muhammad ibn Jaafar ibn ibn Jaafar ibn Abi Talib Muhammad ibn Jaafar ah radiyallahu ta'ala an ahli Jaafar ah ñun ñëpp dañ ko dañ ko yu mel moo tax mu bari woon ay bor mu ne nag loolu moom mu gën a préoccupé léegi nag mu afatura afatara day afatara daynana yubqi min maalina shay'a mu laaj Abdallah bul fàtte ñu ngi jamal waqatul jamal laata daraa xew mu wax doom ji ne ko mais ndax gisuloo afatara daynana yubqi min maalina shay'a est-ce que gis nga ne det bi ma am bor bi ma am man az-Zubayr suñu bor bi est boo ko méngaleeg sama alal compare ko alal bi ma am yëpp sama alal sama am sama koom-koom yi ma moom alal lañ bu ay xobbet xobbet rek ay kër ay tool ay suuf yu ma am ak leneen ak leneen boo ko comparé sama bor bi est yaakaar nga ne doom sama Abdallah dina mën a fay sama bor yi ma yor ah laaj la summa qaal sayyidina Abdallah nee na ma noppi rek mu ne summa qaala ginnaaw gi mu ne ma yaa bunayya ee eh, yow sama ndoom ba léegi waaw waaw ndax lool dafa bokk ci euh, lu neex tal rafet te nekk sunna bi woowe sa doom yaa bunayya mooy ay eh, sama ndoom bu dee ci wolof waaw woowe ko turam mo si man na nekk waaye yaa bunayya waaw Seydina Ibrahim yaa abati eh sama baay booy yaa bunayya waaw eh sama doom yeneen tubaab saa saam inna ibni hada sayyid mu yëgatee Seydina Al-Hasan ci kaw bar bi di ko fóon di xool nit ñi di ko xool naam inna ibni hada sayyid sama doom ji sayyid waxul inna inna Al-Hasan hada sama doom ji sayyid sang la la huwa ibnu ali abi talib radiyallahu anhuma mu ne ko yow sama ndoom yaa bunay bi'ma lana waqdi daynana mu ne ko yow sama doom bu ma faatoo bi'ma lana lépp luy sama alal ci suuf ak yooyu moo doon alalam ak yooyu ay aqaaraat na ko jaay wax bi day nii nga fay ci sama bor wa awsa bi sulus mu daldi ah ndénkaane a sulus muy un tiers alalam alalam din bi bàyyi yépp buñ fayee bor yi bien sûr ah bu du da boole bor yi mooy buñ dindee lépp ndax bu bor yi daa ñëw yóbbu alal ji yépp ndénkaane amatu fi même bu dee defoon na ko lan la ñuy lan la ñuy exécuter y a pas euh, un dénkaane à loo xam ne moom lañ dénkaane bu ñu war a wéyal amatul waaw mu ne ko kon fayal jaayal sama sama alal yi ah nga fay ci samay bor mooy bu desee wa awsa bi sulus waaw mu daal di dénkaane un tiers topp lan hadith sayna Sa'd ibn Abi Waqqas ba mu déggoon sa ajja yonent bi alayhi salaatu salaam doon ko sayna Sa'd xaalu jaay yonent bi alayhi salaatu Abi Waqqas mi ñu la waxoon sànq moom daa bokk ci ñaam dañu ber woon fitna yi waaw radiyallahu ta'ala Abu Ishaqa ah keroog bi mu feebaree Makka ba jàpp ne dafay génn àddina naan bor yonent ci gisoon nañ hadith boobu ah yonent bi alayhi salaam mu naan ko man de damaa euh, gis nga li li ma dal mooy yàpp woon na ne day faatu te boroom alal laata te bàyyiwuma fi lu dul benn doom bu jigéen moo war a doon ndax duma duma duma euh, euh, dénkaane duma was duma joxe dénkaane li nga xamante ne def testament sulu say maal yi deux tiers sama alal sama alal buñ ko xaajee ñetti xaaj buñ ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj ya moo ko déedéet mu naan ko bu bu bu xaaj bi kon nisfahu kon xaaj mu ne ko déedéet muy wàññi di wàññi ba yonent ma mu ne ko ak sulus mun ne ko waaw as-sulus waaye as-sulus kabir aw kasir waaw waaw kon yemal sulus waaye même lool bari na waaye kon loolu moo tax ni gis saxaaba yi radiyallahu anhu ñu bari am ñoo xam ne dañ koo wàcc ne nañ wàcc comme que yonent ma saa saam dana bari na nañ wàcc waaye daal sulus ku ko def mooy def nga la yonent bay saa saam ne woon yem ak foofu moo tax wa awsa bi sulus mu daal di alalam ji des bu ñu fayee borom yi bu dee des na alhamdulilah bu ñu ko dajalee xaaj ko ñetti xaaj